waan abi usaydin bidammi alhamzati wa fatxi siini malik bni rabiata alsaacidiyi radiya allahu anhu annahu qaal baynaa naxnu juluusun cinda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam id jaa'ahu rajulun min bani salima faqaala yaa rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam hal baqiya min birri abawayya shay'un aburruhumaa bihi ba'da mawtihimaa faqaala na'am as-salaatu alayhimaa wal-istighfaaru lahumaa wa infaadhu cahdihimaa min ba'dihimaa wa silatu rrahimi allatii laa tuusalu illaa bihimaa wa ikraamu sadiiqihimaa rawaahu abu daawud rahimahullahu taala kon al imaamu al xaafizu nawawiyu ci garab gi ñu nekk rahimahullah ci chapitre bi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum di wax gëneelu baax jëme ci sa xaritu bàyyi ak sa xaritu ndey ak jegeñaale yeeg sa xaritu soxna waaye soxna it xaritu boroom këram wa saa'iri man yundabu ak ñépp ñoo xam ne daal. nekk nañ ñoo xamante ne dañuy xemmeem nekk lool lu ñuy sopp ikramuhu ñi nga xam ne nga teral leen ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ ñetti xadiis yoo xamante ne ni al imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahullah moom la ubbee woon bunt bi xadiis biñ ci mujj woon gis mu doon deux cent <coughs> moo ñetti xadiis yi da leen a boole benn bi ñii dañ ko xaaja dëgtu trois cent quarante et beneen bi trois cent quarante deux sauf que beneen bi dafa ne wa fii riwaayatin an ibn Dinar loolu lim boo demee ci saxiixu imam muslim comme ni ñu ko waxoon rahimahullah ay xadis la ñetti xadis yoo xam ne yëpp ci ibnu Umar la ko jële boo indi ko ci buntu boobale ci kitaabul birr wa sila moom al imam muslim abul husayn ibnu al hajjaj ibnu muslim rahimahullahu taala kon diñ mujj woon gis moo doon xadis euh, abdallah ibn umar wa an abdillah dinar an abdillah ibn umar radiyallahu anhuma anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariqi makkata daje naag moom ci yoonu makka bi lool de xanaa bu amee lenn luñ ci fàtte woon ci xadiis boobu lu am solo ci njàngat yi mooy lii nga xamante ne moom la Seydina Ibn Umar nga xam ne euh, da ànd ak saxaabaam yi mooy àndandoowam yi taalibeem yi ñuy tukki loolu dafa baax loolu dafa baax tamit ci jàngalekat bi nga xamante ne njàngale nekkul rek ay wax waaw ay nee nañu nee nañ mais ay jikkolo yoo xam ne moom ngay jikkowoo ba sa taalibe yi nga xam ne ñoo lay kotuwaay du dugganteeg yow man cee jànge gis tamit li nga fa jàngal leen ci jaare ci loolu te tamit euh, day tax boo gisee ñi nga xam ne matuñu li ñu doon di nëbboo kilifteef ak li ñu doon nga xam ne du ñu lekk ak nit ñi parce que nee nañ ñooy sëriñu gaa yi du duñu naan ak nit ñi du ñu tukki ànd ak ñoom bu ñoom daal bu ñëwee bay tukki ab benn bëkk ne wala ñaar lañuy àndal boo xam ne xamante ne waaw te yàlla xam na ñu ci bari en tout cas moom ci ñoom nawloowuñu ko waaw buñ ñëwee nag ci fóol yi ginnaaw mbooloo yu ñuy bari da ngay gis eh, eh, ñuy jaay ak ak wegeel buñ ko amal waaye ndegete yoo weguñu ko bala nga ko xam ñu wéet ñoom kese la ñuy waxante ngay xam ne ñii kii jàppoo ko dara kii fuul yi rek la ñuy nax voilà naw loo defa defantewuñu ko waaw bu ñu wéetee noonu lañu mel waaye nag bu fuul yi ñëwee ñu leen di jaay yoo xam ne gëmuñu ci dara nga xam ne ñooñu façon yooyu kese <laughs> ñu tudda leen ñoom lañuy àndal bu ñuy tukki waaw waaw mooy taalibe daal xanaa buñ ne buñ toogee gaa yi tiim leen ñu ñëw ñii di seyaar ñii di ki yoog yooyu kese mais tukki comme nii Mawlana Ibn Umar def waaw ànd ko ñi nga xamante ne mooy ay taalibeem kaana ida xaraja ila makkata kaana lahu ximaarun waaw rajulan min al laqiyahu bi tariqi makkata bi ñuy kii fa qulna lahu waaw dañoo ànd ni tukki ci yoon bi bu ko defee buñ demee nan la ñuy wàññi julli buñ àndee ban distance la yor wàññi wàññee julli nan la ñuy wàññee julli waaye it ya nga xamante ne ndax din moom la Seydina Omar bàyyi moo xoon rek waa ji ñëwoon naan <laughs> naan daa bëggoon waa ji seedeel ko mu ne ko man xaw ma ko def mu ne moom xam na ko mu laaj waa ji ne ko kaay waa ji ñëw mu ne ko yow kii dëkkandoom la boo xam ne yéen a dëkk dëkkandoo nga mu ne déedéet mu ne ko. a'amaltahu bi dirham ma'ahu bi a'amaltahu bi dirham wa dinar est-ce jëflante nga moom ci wàllu koppar ay alal waaw ngir nga xam jikkoom waa ji ne déedéet <laughs> mu ne ko asafarta ma'a est-ce que ngaa tukki ànd ak moom te bokkul tukki suñu façon yi nga xam ne yu simple yi yi nga xam ne waa ji dafa mooy tukki boo xam eh, dem Dakar loolu waxuñu loolu waa xam nga ne loolu ci jargon sax du ñu wax tukki <laughs> voilà mais est-ce tukki gàngoom mu ne ko déedéet mu ne ko demal nga seetal ma keneen kii xamu la voilà moo tax gaa yi xamuñu ñu ñuy topp ñooy ñan te nit ki nag daa war a <laughs> faxtabiri rijaala qabla soxba waaw la waroon masaalik waxoon ma <laughs> dee leen euh, rijaala góor yàlla yi góor ñi dee leen leen testé góor ñi bala ngay ànd ak kenn qabla suhba avant ngay ànd ak moom wala tusaahib xumran aw daa raghba waaw te bul topp koo xam ne xumran koo xam ne bopp bi daa defee fees muusut <laughs> waaw koo xam ne dafa yëgadi xamul liggéey géer xamul dara wa aw daa raghba wala koo xam ne boroomu xemmeem téef la lépp lu mu xemmeem mooy jaay leen ngir ay mbiram baax xem même àddina kese bi mu ne ku mel noonu sori ko waaw léegi nag euh, façon yu mel ni ñu am noonu nan lay xew mooy gaa yi dañ leen di bàyyi ci ay ñuy xalaat ay tey moom de ak kawe mooy taalibe yi ñi gaa jàpp nañ ne rien que ñenn ñi toog taalibe yi di dang sax di lekk ndoom ñoom ñoom loolu day wàññi seen ko day tax gaa yi yeb leen wala gaa yi découvrir nit bi nga xam ne moom lañ am waaw moom de du lekk sax daanaka yaa ngi wax lu la neex de hmm. da ngeen am njort gu rafet rek ci moom waaw ba pare bu dégg léeg-léeg sax moom mooy faire évoluer yenn ay wax yoo xam ne di siiw ci moom naan moom du lekk nangam ak du lekk nangam mu dégg ko de au mu ne leen déedéet loolu kay dama koy lekk waaye mu bàyyi noonu ndax jàpp ne loolu day yëkkati kotam day tax gaa yi gën a dagg ci moom taalibe yi gina a gën miir ci moom alors nga xamul ne loolu lépp yëfi caaxaan la yëfi ñàkk la. <laughs> wa yadda'i ba'du shuyukh annahu laa ya'kulu az-zar'a wa yukhfi sha'nahu tashabbuhan biman yujahiduna nufusahum wallaha yaqsiduna wa annahu law jaa'a wan-nukhala khaliyatun laramaha utruk haala waay <laughs> te waa ji xamul tus ndax wa laysa yadri anna akla az-zar'i ma'a al-mala madhun lahu fi ash-shar'i <laughs> ah. Cheikh Ahmadul Xadim ba léegi radiyallahu anhu ci Masalik mu ne da ngay ci sëriñ si ba'du shuyukh lenn ci sëriñ ñu naan ñooy ñuy sëriñ sëriñ rek moom laa yàqulu zara quoi waaw moom moom daa màgg ba am may du ko lekk tellement dafa sell ko moom moom moom dépassé na parce que may mi wóorul loo xam nga mag waajamam koy bay est ce que nangam ak nangam dugg ci àqu jàmbur façon caaxaan yooyu muy wax <laughs> ñu ne ndax daa sàmm ko waa fan la teg lu tax muy def lool ba ba bare mu ne wayu fii sàmmawu ne mu ngi nëbb ay mbiram loolu ci biir la koy wane ak tamit di bàyyi rumeur yooyu wax yooyu di siiw te mu digg ko te moom ci boppam moom c'est lui qui fait nourrir ces ces rumeurs là <laughs> waaw ngir gaa yi gina faako gin koo dagg ci moom alors que wa yux fii sha'nahu mu ngi leen di nëbb ay mbiram de melul noonu waa tashabbuhan mu ne nag lu lekk mbay mi lan ndax lii walla ndax waraxu quoi <laughs> daa sàmm daa téye boppam di niru niruloo bi man yu jaahiduuna ci nitu yàlla yu kawe yi ñuy dégg nga xam ne dañu doon dañ doon xeexat lu fuusoon seen bakkan yi ba yenn yi nga xam ne xam nañ ne bu ci seen bakkan làggee man na leen a def gàllankoor seen digganteeg seen boroom ñu bàyyi ko ndax loolu mais pas jëm ne mbir ma lañ ba loolu dañoo gis ne ñoom lii kat dagan na de waxuñ nekk bu ko kenn lekk mais ñoom xam nañ seen bopp waaw am nañ ci faible faiblesse boo xam ne bu ñu commencé yii miin nañu ko bu ñu ko xasee miin day dox lu bari seen diggante ak seen jaamu yàlla léegi nag ñu ne lii nag kon nañ ko ba ngir suñu boroom waaye du ma wax kenn defal li ma ndax amaana keneen ki keneen ki moom loolu li ma ciy fekk moom fekk ko ci kon sama remède mënu mu koo jël di ko paas ñeneen. waaye nag ñëw gis loolu nag mu jàpp ne loolu lu ñuy généraliser la waaw ngir ngir rek góondi nit ñi nax nit ñi <laughs> waaw muy niru niru ña nga xamante ne ca nit ñu sell ña ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy kër kër rek di xareek seen seen bakkan ngir noot seen bakkan ngir dominer seen bakkan wallaha a ñooñu kat allah borom bi kese yaqsiduna seen ba lekk loolee yàlla la ñuy tut xam ne lii nii bu ma ci làggee bu ma ci nekkee di ko def damay def gàllankoor sama digganteeg sa borom te borom bi nag laay ut mooy sama objectif comme que lii nii te lu dagal la lu ma dagalal la de waaye nag mu baax moo tax mu baax bu lay jëmee ci loo xam ne bépp mu baax boo xam ne da lay gàllankoor sa digganteeg sa borom day mujj ndax saddu sariya la voilà loolu yàlla nañ ci loo xamante ne nii du lu baax après même bu lu baax la loolu dañ la koy aaye mais loolu c'est particulier par kenn kenn la mënoo ñëw généraliser ko nit. ñoo nag loolu la ñu gis comprendre ñu dara ñu ñëw nag di ko def ngir nax nit léegi li la sëriñ bi ne woon wa fii sha'nahu ta sawaay day nëbbu ay mbirama ah. <laughs> day camoufler wu kese day la leen di def yéen yéen yéen taalibe yi lan mooy xaalam ya Cheikh Ahmad Ahmad al-Khadim ta'ala anka mu ne wa annahu te gis nga lii xaalam dëgg-dëgg law jaa gis nga bu xiifoon wan nu cox gis nga cox cox lañ la wax de cox xam nga cox dugub ji bu ñu ko kiiwee noonu jële ko ci tool yi wa ci cox bi cox bi xam nga cox ah ba defar ko cox boobu nga xam ne day woyof lool nooy xaaliya bu wéet coxu kese bu xiimoon laraama xaa dina ko sàkku ne ko tëll mu daanoo <laughs> waaw bu doon dafa wéet moom kese waaye coxab kese boo xam ne am doon mu xii dana ndël sa waay tuur mu daanu lay def ak bi <laughs> te moo ne woon du lekkum mbay xanaa cox bi jógewul ci dugub <laughs> waxuma la dugub jëlee kooku amoon dugub daw ko def kon nga xam ne lële da koo def rek ngir duur gaa yi taalibe yi ngir daal di leen nax ah, daal di leen loo ci boppam loo xam ne amul moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne ku mel nii waaye utruk sa na ba utruk xaala bàyyil mbiru ku mel nii xaalu ko mel nii bu la bu la sonal te bu mu la tarbeel hmm. xam la moo tax mu ne walay sa yadri yi tamoom xamul ne am na akla zarin kene lekk ci mbay mi waaw récolte bi maal mala ànd ko fii ànd ko dee ku yor taalibe say taalibe ànd ko say njaboot ànd ko nit ñi di lekk ñu lay ngay lekk ak ñoom loolu xanaa xamul le loolu madhun lahu mais ak tagg la ngir fi sharia ci sharia sharia day xem nem loolu nit ñi ah loolu mais surtout koo xam ne dañ koo war a roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis Abu Hafs Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhuma bi mu ne dama doon nekkoon kër Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu may lekk di jël sama loxo di ko dugal fu ne mu ne ma yaa ghulaam idaa akalta aw sammi Allaha tabaaraka wa ta'aala ah wa kul bi yamiinik wa kul mimmaa yaliik waaw mu ne ma yow nga ne fi booy lekk deel tudd turu boroom bi nga xam ne màgg na takkawe na tey lekk sa ndejoor tey lekk li féeteeg yow mais yonent may saa saa bu sukkuloon ak ñoom di lekkandoo ak ñoom lan lay man a corriger nit ñi ci loolu bu doon ne moom bu nit ñi lekk du fa ne day tëju ñu naan fatu na ñu jël li baax ci ndawal yeeg lépp booy degal ko ko mu dem doon lépp kenn du gis fu koy lekk lu dul ña ko yàq ña ko miin. mais taalibe yi ñoom mu bàyyi leen ci brouillard bi rek ñu nekk fi naan moom du lekk day tëjoog moom après dañ koy génneel bool bi du jëlaal dara moom kay yooyu yëpp ay waxi caaxaan la te ñooñu koy ñoom it xamuñu waaw ndax ku mel noonu boo ànd ak moom bu la yàlla bindul dara doo ko xam wal iyaazu billah moo tax yooyu yëpp ay ñàkk xam la voilà <laughs> gis nga Seydina Ibn Umar day tukki ànd ak ay taalibeem ba a xew-xew di am ñu man ko ne ah sëriñ bi aslahakallah ah, ghafarallahu laka ah ñii umul arab de ah atayta hadha al arabiyya loolu lan moo tax ñu man ko bu dul woon ne du leen kotuwaay di dundal ñoom bo buñ gisee ci moom waaye moom itam bu gisee ci taalibe loo xam ne du noonu jàngale lii bu doon ne moom ku doon ngay ànd fan lay jàngalee lii nga xam ne kii mu dajal bu mu daje woon ak moom bu ko kenn fekkewuloon kon nag mu ngi noonu kon nag mu ngi noonee <laughs> kon nag ñu ñëw ci suñu xadiis bi nga xam ne jàng nañ ko walillahi alhamdu wal minna loolu après la ñu gis ne loolu lu amoon solo ci euh, euh, dellu si waat léegi mu ne wa an abi usayd muy numéro trois cent quarante mu ne wa an abi usayd mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkante la moo doon abu usayd mu ne bi dammil hamzati hamza bi nag naan u voilà u wa fathi siin bi nga daal di koy eh, sa voilà Malik la tuddoon ibn Rabi'a Malik di doomi Rabi'a as ko joowoon ci waa Banu Sa'ida <clears throat> ci Lamsaari radiyallahu ta'ala anhum qaala mu ne bayna nahnu julus bi nga xamante ne benn bés dañoo ñun daal dañoo toogoon <clears throat> inda rasulillahi fa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ci noonu rek jaahu rajulun benn waay daal di koy dikkal min bani salima bokk ci waa banu salima ci lansaari yi tamit benn tribu la bu mag mooy tribu ñoom abdallah ibn amr ibn haram sayyidina jaabir ñoom ci waaso woowu ci néeg boobu ci lamsaar yi ñoom ci lañ bokk ba xam ne arab ñoom kese ñoom ñoo ci am salima waaw ñoom kese am néeg la woon batnun min al ansar waajooju nag bokk ci ñoom radiyallahu mu ñëw góor googu fa qaala mu ne ya rasulallah mu ne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hal est-ce que baqiya des na min birri abawayya ci baax gi may baaxe jëme ci samay ñaari waajur shay'un dara abaru aburruhuma loo xam ne dinaa leen ci mën a baaxe defal leen yiw def yiw ngir ñoom bihi ci loolee jaare ko di jëfe di jë jëmale yiw ci ñoom baada mawtihima ginnaaw sama ñaari waajur yooyee ba ñu faatoo est-ce am na yiw bu ma mën a jokkale sama rafetal ci samay waajur ginnaaw bi ñu génnee àddina est-ce am na lu ci des lu ma man fa qaala yonentu Yàlla saa saa ne ko naam ah kay limal ko yii limal ko yii bi ci njëkk as-salaatu alayhima mooy di leen ñaanal as-salaatu huwa du'a hiya du'a mooy ñaan waaw kon salaatul janaaza ak ñaan la <laughs> waaw kon mu ne as-salaatu alayhima mooy di julli ci ñoom mooy di leen ñaanal di ñaan borom bi yërëm leen wal istighfaaru lahuma ñaareel di leen ñaanal njéggal sa boroom ñoom ñaar ñetteel wa infadu adima min badima di wëyal li nga xam ne mooy seen naal yi nga xam ne moom lañ amoon seen gannaaw bu doon te joxoon nañu ndénkaane wala testament wala loo xam ne xam nga ne sa baay de wala sa ndey lii de bëggoon na koo def waaye borom bi ah dogalam fekk na ñëw na laata muy matal lool lële te muy yiiw yiw googee yow doom ji ñëw ci ginnaawam nga daal di koy matal daal di koy wéyal waaw ñeent mu ne wasilatu rahim allati la tuusalu illa ñeenteel bi ak di jokku mbokkoo gi nga xamante ne nii kenn du leen jokk lu dul jaare ko ci ñoom mooy sa mbokkoo gi ndax yow li sa ñi nekk sa mbokk ñi sa mbokk yi yi la borom bi da nga jokku leen fan nga ko jële lu dul ci sa baay ak sa ndey waaw wasilatu rahimi di jokk mbokk gi nga xam ne allati bi nga xam ne laa tuusalu kenn du ko jokk illaa bihimaa lu dul jaare ci ñoom mooy bi nga xam ne ci ñoom ñaar la jóge waaw képp koo xam ne takk na ci sa baay ak sa ndey di sa mbokk nga daal di koy jox juróomeel wa ikramu sadiqihima ngay teral seen ñaari xarit mooy ñoom seeni xarit ñoom seeni àndandoo yi ñu bàyyi seen gannaaw nga leen di teral te yàlla tax mu ne xadis bii rawaahu kon juróomi mbira ko mu ne xadis bii de rawaahu soroon na ko kat Abu Dawud al imam Abu Dawud Sulayman ibn Ash'ath as-Sijistani rahimahullahu taala kon al imam Abu Dawud as-Sijistani moom moo ko solo waaye laaj bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu la déedéet al imam Ahmad ibnu Muhammad solo na ko di sëriñam na ko noon al imaam ibnu Maaja al-Qazwiini rahimahullahu taala al imaamu Abu Daawuud rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci awwalu kitaabil adabi baabun fii birril waalidayn mu ne haddasanaa Ibraahiim ibnu Mahdi wa Usmaan ibn Abi Shayba wa Muhammad ibnul Alaa ci ñetti sëriñam la ko jëlee muy Ibraahiim ibnu Mahdi al-Missiisiyu al-Baghdaadiyu al-asl waaye al-Abnaawiyu rahimahullahu ta'aala am na euh, euh, euh, moom mi wa Usmaan ibn Abi Shayba kii mooy frère grand frère Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy Usmaan ibn Muhammad ibn Ibraahiim ibn Usmaan Abul Hasani al-Absi mawlaahum al-Kuufi rahimahullahu ta'aala wa Muhammad ibn al-Alaa ak Muhammad ibn al-Alaa bokkoon ci sëriñu waa ashaabu kutubu sitta boroom juróom benn téere yi mooy Muhammad ibn al-Alaa ibn Kurayb al-Hamdaaniyu rahimahullah Abu Kurayb rahimahullah al-maana mu ne maanaa wu ñoom ñii liñ ma nettali sama ñetti sëriñ yi man imaam Abu Daawud qaalu nee nañu haddathana Abdullah ibn Idris ñoo ki ñu nettali ma Abdullah ibn Idris di Abdullah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad Abu Muhammad az-Zaafiri al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom mi eh, eh, imaam an-Nasaa'i nee na thiqatun sabt voilà al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne ci Taqrib at-Tahdhib thiqatun faqihun aabid rahimahullahu ta'ala kon mooy Abdallah ibn Idris an Abdirrahman ibn Sulayman mu jël ko ci Abdirrahman ibn Sulayman ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Hanzala al-Ansari al-Awsi uh, al-Kufi Abu Sulayman rahimahullahu ta'ala ibn al-Ghasil mooy uh, surtout Hanzala al-Ghasil la ah ñi nga xam ne moom la Ghasilul Malaa'ika voilà sëtëm la euh, moom mii nag moom mii nag saduqun fiihi liin voilà mooy ne euh, ku dëgg la woon waaye nag am nag woyof ci moom moo tax moom mii ah euh, imaam an-Nawawi imaam an-Nasaa'i mu ne laysa bil qawi voilà moom dëgërul de voilà dëgërul de waaw am na nag feneen foo xam ne ne bokk na ci ñi nga xam man tukullima fiihi wa huwa mawsuuq mu muwaththaq boobu mashhur saduq waaw mu ne moom imaamu Zahabi moom nag bokk na ci nga xam ne wax nañ ci moom de boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañ ne moom mii dëgërul voilà am na ñoo xam ne dañ ne dëgërul comme imaamu yi wax nañ la nee na laysa bil yi moom mii dëgërul de am na yeneen yoo xam ne ak tamit boo euh, euh, mais ku dëggu la voilà lu ku dëggu la euh, mu ne bon waaye ku ñu mën a dëgëral la ku siiw la saduq ku dëggu la mais e, e, imaamul Haafiz Ibn Hajar rahimahullah amaana li mooy li nga xamante ne ni mooy li gën a e, diggu doomu saduqun fiihi liin te kooku nag ay xadiisam dëggu na mais am na ak woyof ay xadiisam du lu ñuy jàppaa tout le temps walla ah. ku mel noonu kon Abdurrahmaan ibn Sulaymaan an Asiid ibn Ali ibn Ubayd mu jëla ko ci Asiid bu ko jaawalee Usayd bi ñëw abi bi Asiid la ibn Ali ibn Ubayd as-Sa'idi al-Ansari ah mawla Abi Asid ah, ah, ah, Abu Usayd as-Sa'idi voilà mawla Abu Usayd as-Sa'idi mais moom mi Asid la tudd ibn Ali Abu Ibrahim al-Madani rahimahullahu ta'ala moom nag moom mi al-imam al-Hafiz Ibn Hajar dane tamit ci Taqrib at-Tahdhib saduq la voilà moom mi saduq la ku dëgg la te saduq avec saduqum kese euh, euh, euh, mooy ay waxam lu ñu ko jàpp lu dul day am kuy ñëw di dëggal di dëgëral ay waxam voilà kon nag affaire bi loolu la moo tax gis nga hadis bi kon am nga ñaari saduq yoo xamante ne nii fiihi liin kii saduq kese mooy moo tax lenn ci boroom xam-xam yi en tout cas ñu ne hadis bii nii moom wérul ah mooy wérul an abi usayd ibn Euh, abi Usayd Malik ibn Rabi'a as-Sa'idi mu jëlee kon ci Abu Usayd Malik ibn Rabi'a la tuddoon as-Sa'idi Abu euh, as-Sa'idi al-Ansari moom bokkoon na ci ñi nga xam ne waa Badr la fekk woon na Badr ma Rasulillah alayhi salatu wassalam fekk na yeneen xare yi euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne kon moom imam al-Kii mu ne qaala annahu qaala baynaa nahnu inda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam iz jaa'ahu rajulun min banii salima fa qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam hal baqiya min birri abawayya shay'un aburruhumaa bihi ba'da mawtihimaa qaala na'am as-salaatu alayhimaa wal-istighfaaru lahumaa wa-infaadhu anhumaa min ba'dihimaa wa silatu rahmi allatii laa tuusalu illaa bihimaa wa ikraamu sadiiqihimaa qaala